wa yaqulu al-imaamu al-haafidu Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'iyyu rahimahu Allahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam bi saadisi wa sittiin ba'da al-mi'atayn wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-mutasaabbaani maa qaala ala al-baadi'i minhumaa hattaa ya'tadiya al-mazluum rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaam al haafid bi suñu chapitre bi ñu tolloon di chapitre deux cent soixante-six baabu tahriimi sabbil muslimi bi ghayri haqq bunt bi wax xaraamal bu ñu xaraamal di ŋàññ ab jullit ci loo xam ne amoo ci amoo ci benn xaq yow mi koy def ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis mille cinq cent soixante mu ne woon wa an abi darrin radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw al kufri illaa irtaddat alayhi in lam yakun saahibuhu kadhaalik walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bi ci tegu muy xadis mille cinq cent soixante et un mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam da qaala nee na almutasa daabbaani ñaar ñi nga xam ne ñooy saaga wante di ŋàññante maa qaala la wax mu ngi dal ci seen kaw waaw waaye nag ki nga xam ne moo moo jël kub bi moo yenu lu ci gën a màgg fa alal baadi yi waaw minhuma ki tàmbali lépp ci kawam lay këpp xatta ba kera nag ya'tadiya lay lay jéggil dayo nag mooy dépasser les bornes ci répliquer bi muy répliquer al nga xam ne moom la tooñ mu ne rawaahu xadiis bi soloo na ko muslim al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an léegi laaj mu njëkk ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñam daal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal indi ko ci ñetti bërëb waaye na ko noon mbokku taalibi al imaam Abu Daawuda ak seen taalibi ñoom ñaar muy al imaam at-Tirmidhi rahmatullah ala al-jamii daal dinañ koy solo al imaamu Muslim mu ngi ko li kitaabul birri was wal aadaab baabu nahyi an istibaab mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Ayyuub wa Qutayba wa ibnu Hujr mu jëlu ko ci ñetti sëriñ mu ne haddasanaa nettal nañu Yahyaa ibnu Ayyuub di Yahyaa ibnu Ayyuub Abu Zakariyaa al-Baghdaadiyu al-aabidu az-zaahidu rahimahullahu ta'aalaa gane àddina 157 génn àddina li nga xam ne mooy deux cent trente-quatre rahmatullah alayhi wa Qutayba ibn Sa'id wa Qutayba rek la wax muy beneen sëriñam di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah génn àddina cent quarante-huit génn àddina deux cent quarante rahmatullah alayhi wa ibn Hujr ak sama beneen ñetteelu sëriñ di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushamrikh al-Baghdadi Aliyu Abul Hasani al-Marwazi rahimahullah génn àddina 154 génn àddina 244 rahmatullahi alayhim qaalu mu ne ñetti sëriñ yi yëpp nee nañu haddathana ñettal nañu Ismaa'il imaam Muslim ne ya'nuun ibn Ja'far ci ci jullu mooy ibn Ja'far di Ismaa'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlaahum Abu Ishaaq ibn Abu Ibrahim al-Baghdadi al-mu'addib al-qaari' génn àddina 180 rahmatullahi alayhi al-Alaa moo ko jëlee al-Alaa di al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Hiraqi Abu Shibl al-Madani rahimahullahu ta'aalaa rahmatan waasi'atan an abiihi mu jëlee ko ci baayam di Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Juhani al-Madani rahimahullah kañ la gën a addina kañ la génn addina loolu dajuma ko an Abii Hurayrata mu jëlee Seydina Abu Hurayra alxafidu dawsi alyamaniyu rahimahullah génnaat na li gën a dëgër la cinquante-neuf eh, radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala almutasaabaani maa qaala fa ala albaadi'i maa lam ya'tadi almazluum voilà mu ngi ñoonu noonu la ko al imaamu Muslim daal di indi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a léegi xadis bi kon ginnaaw biñ gisee taxrij bi nii ana lan mooy lëkkaale ak suñu bunt bi nga xam ne moom lañ nekk di wane tahrimu sabbil muslim bi ghayri haqq xaraam gu mu xaram ngay ŋàññ ab jullit ci loo xam ne moo ci àq ñu ne loolu dafa leer mooy parce que yeneen saa saam ñaar ñi nga xam ne dañuy ŋàññante di waxante wax ju ñaaw la ñuy wax ci seen kaw waaye faalal baat yi mooy problème bi yëpp ci kawam la ci ci ci njëkke ci moom lay këpp waaw moo tax borom awnul ma'bud sharh sahih euh, sunan abi daawud al-azim al-abadi rahimahullah mu ne almutasabani mooy almutashatimani ñi alladani yasubbu kullun minhum al-akhar <laughs> waaye wa qawlul mutasabani loolu mu mubtada la mooy daa tàmbalee wax mooy mu nga xam ne ku nekk yaa ngi ŋàññ sa moroom léegi nag maa mooy lan mu ne ay ismu qawlihima min as-sabb wa ash waaw mu ne mooy bakkaaru la nga xam ne moom la ñuy wax ci ŋàññaate ah wax ju ñaaw ak saagaat ku nekk di ko wax sa moroom mu ne faalal baadi minhuma loolu nag mooy ci kaw ay ala alladhi bada'a fi sabb li annahu sabab li tilka al mu ne nag ki nga xam ne nag bu ñuy tàmbali ki tàmbali moom la mbir mépp di këpp ci kawam dafa wax waa ji moom yées nii waa na ko yaw yaa ma gën a yées waaw yow ne ko yow mu yées nii tamit waaw loolu <laughs> mooy <laughs> wax jooju noonu ci kaw ku jëkk ki lay këpp waaw mu ne alal la di bada ci kawam lay lay lay yenu lay lay lay teg fi sab bi ki njëkk tàmbali ŋàññi li annahu ndax moom a sabab mooy sabab bi moo ko waral li tilkal muxaasama ci xuloo googee am léegi nag mu ne amma ismu ma qaala muy toxal jàllu ma mu ne amma ismu ma qaalahu al fa zaahir kanta bàkkaaru ki nga xam ne moo tàmbali saaga yi wala ŋàññ bi kooku moom ak bàkkaaram dafa leer dafa feeñ wa amma ismul aaxar léegi nag bàkkaaru ki ci des fa li kawnihi alladhi hamalahu ala as-sabbi wa zulmi mooy lan ci tàmbali non seulement day yenu bàkkaaram yenu bàkkaaru ciy répliquer ciy fay lu tax mu ne parce que moo tàmbali te ñu yen ko bàkkaar beneen bàkkaaru ki nga xam ne mooy répliquer parce que moom moo ko poussé ci muy wax loo xam ne rafetu ñu yen ko léegi nag mu des moo tax yeneen saa sax nag ne noonu lay demee maa xaalaa day këpp ci kaw ku jëkk ci waaye nag waaye maalam ya'tad al mazlum ki ñu tooñ nag bu dépassé les bornes waa ji ne la laa yées nga ko yow yaa yées sa ndey yées sa baay yées say waay loolu nag yow dépassé nga ah. <laughs> bu boobaa nag moom maalam yaatat mooy yow bàkkaar bi newoon ci kawam léegi yow ak loolu yow nekkatul ci kawam rek yow yow ci nga waaw déedéet yow bokkoo yow yow léegi dugguma quoi waaw lu tax mu ay alxad bi anna sabbahu akthar wa afhash minhu waaw ndax lu tax mazlum bi ki ñu tooñoon ba mu fayoo dafa tooñ ñaar bi moom léegi nag ah li mu wax ci ñaaw mu ëpp waaw dépasser les bornes léegi nag bu boobaa nag ah moom euh, euh, bakkaar li mu dépassé mooy nekk ci kaw amma idha tada kana ismu ma tada alayhi wa baqi wal baqi ala al badi waaw bu dépassé moom bakkaar bi mu dépassé lay am kantaan ak ka tàmbali moom moom bakkaaram moom day def di defe moom ndax moo tàmbali woon li nga xamante ne mooy wax ju ñaaw jéejee waaw <laughs> waaw loolu la waaw loolu mooy li nga xamante ne moom la boroom awn al euh, ma'bud boroom euh, ki xam ne mooy al azim al abadi daal di ko kanta al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah al imaam al xaafiz an-Nawawi rahmatullah alayhi moom itam am na loo xam ne indi na ko ci wàllu yi waaw ah, parce que waa ji dafa dépasser les bornes quoi alors que borom bi da woon wax wa in wa in aaqabtum aaqibu bi misli ma uqibtum be waaw bu ñu leen defee lu metti bëggoon leen bu ngeen ñëwee ba mënu ngeen a muñ di fayu na ngeen fayu lu toll liñ leen wax liñ leen def sa waay nag dafa dafa départ les bornes waaw waaye loolu lépp fayu gi sax li gën mooy wala in sabartum la huwa xayrun lis bi bu ngeen gëmee bu ngeen muñee nag mooy moo gën ngir aji muñi waa ji ñëw fekk la nga toog ci mbooloo mu bëgg la provoquer waaw am yenn peerul ci ñàkk solo yi moom xaw ma lu ñuy def ci mbooloo yi ñëw tiim la ñépp xam ne yow lay waxal nit ñu tekkiwul dara ñi waaw yées lañ def nga noppi <laughs> boo jógee na ko yaa di yow yaa tekkiwul dara wax ko li mu wax loolu bàkkaar bi moom lay këpp waaye boo ci boo ko dépassé nag waaw yow mi nga xam ne seen kër kenn tekkiwu fa dara ah bu boobaa nag la nga dépassé noonu nag yow nag sa ci sa kaw nag lay këpp déggal al imaamu xaanta kon lëkkaale bi ak suñu bunt bi mooy lii yonent saa salaam nee na al mutasaabani ma mooy la nga xam ne moom la ñuy ñàññante noonu day nekk ci seen day seen kaw rawatina ki nga xam ne mooy ci ki xam ne moo tàmbali moo tax mu ne fa'alal baadi maa qaala li ñu wax ñoom ñaar fa'alal baadi al mutasabbaani maa qaala fa'alal baadi mooy ñi tàmbali ngañaate euh, lépp lu ñu wax kii day wax kii delloo ko li ñu ko wax loolu ci kaw ki tàmbali rek lay nekk maa lam yata'addil mazlum fekk nga xam ne nag ci ñu tooñ daal duwul nag dépassé les bornes al imaam al-Haafiz an mu ne mu ne loolu maanaahu maanaahum ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne maanaahu maanaahu am na mooy que ne ismas sibaab mooy bakkaaru ngañaate ji alwaaqi bi nga xam ne moo xew moo am minas nay ci ñaar ñi muxtasun bil baadi minhuma mooy li ñu wax léegi ki ko jagoo mooy ki nga xam ne moo tàmbali kulluhu lépp nag ci kawam kulluhu léppam ci kawam lay nekk waaw moo tax mu ne al mutasabbani ma qaala fa'ala al baari waaw ñii ngañante lépp lu ñu wax ci kaw ci njëkk a tàmbali ci moom lay këpp waaw nekkul comme niñ tàmbali woon sànq maa qaala ci seen kaw lay këpp ñoom ñaar non non ci kaw fi nga xam ne moo tàmbali moo faalal baadi ci tàmbali ngañ bi ci moom lay këpp maa ak condition ba mu def lam di jël dayo ci répliquer ci fayu al-mazlum ci nga xam ne moom lañ tooñ fekk ko daal di koy wax wax yu ñaaw al imaam al xaafis an-Nawawi mu ne lépp kon ci kawam ci ci tàmbali lay këpp waaw lu mu wax kee delloo ko ko lu mu wax kee delloo ko ko lu mu wax delloo ko ko loolu lee bàkkaar bi ci kawam lay këpp waaw illaa su an yatajaawaza saani qadral intisar baa mu des bu dee waa ji ñaareel bi mooy ki ñu tooñ dafa dépassé nag bor mu fayu fayootul mooy comme li ñu wax léegi misaal yi ñu joxe léegi mu ne wala xilaafata amul wuute ci boroom xam-xam yi fii jawaaz yi mooy fayu ñu def la lu dul noonu waaye biñ jóge sànq la lool loolu la doon wax waaw waaw loolu la doon leeral li wa in fa aqibu bi misli maa uqibtum bi kon kay fayu loolu moom loolu ñépp ci dëppoo ne loolu mën a nekk la waqad tadaaharat mu ne ta bari na leer na alayhi dalaa'ilul kitaabi wa sunna tegtalu yuy jóge ci alquraan ak sunna te ne loolu mën a nekk mu ne qaala allahu taala borom bi kawete yéegul wax na beneen aaya wala wala man intasar ba'da zulmihi fa ulaa'ika maa alayhim min sabiil mu ne kantaa ki nga xam ne dañ koo tooñ mu fayu ginnaaw bi ñu ko tooñee wala man intasar ku fayu lañu la def ba'da zulmihi ginnaaw bañu la tooñee fa ulaa'ika gaa yooyee maa alayhim min sabil amul dara wenn yoon wuñ leen di toppe benn ŋàññi wuñ leen di teg wala benn daan wala benn kooku déedéet déedéet ñoom dañoo fayu liñ leen def waaw mu ne wa qaala ta'aala ta borom bi nee na walladina rafi alayhi tabaaraka wa ta'aala mu ne walladina idaa asaabahumul baghy hum yantasiruun mu ne bokk na ci ñooñu seeni melo fekk muy wax ñu baax ñoo ñële mooy ñi nga xam ne idaa asaabahum bu leen laalee al baghy ak beew hum ñoom yantasiruun dañuy fay waaw mu ne wa wa ma'a haadaa ànd ak lii lépp nag fa sabru muñ nag wal afu ak jéggale afdal moo gën qaala allahu taala mu ne borom bi kawite yéegul nee na wala man sabar wa ghafar inna dhalika la min azmi al-umur voilà képp nag koo xam ne muñ na ah ah wa ghafar mu jéggale mu la ko waaja wax man a fayyu de ñàkkul kattan gi de mu jéggale mu ne inna zalika nekk na ci loole min la min azmil umur ci yi nga xam ne ñoo yi gën dogu waaw kon nag mu ngi noonee mu ne te lool li koy gën a dëgëral walil hadithil mazkur ba'da hada hadith bi nga xam ne moom la imam muslim dendi ginnaaw bi te gisoon nañ ko fii ci riyad bi ma zaada allah abdan bi'afwin illa izza voilà mooy sayna abu hurayra bi mu ne yeneen saa salaam nee na maa naqasat sadaqatun min maal wa maa zaada allahu abdan bi afwin illaa izza wa maa tawaada'a ahadun lillahi illaa rafa'ahu allah mu ne yeneen saa salaam de nee na maa naqasat wàññiwut sadaqatun sarax min maal sarax du wàññi alal waaw mu sakkanalee mu am mu joxe mu ñàkk lool waxu iblis la ash-shaytaanu ya'idukumul faqr loolu shaytaan yi leen koy wax waaw barke bi borom bi di ciy joxe ak bari la mbiram loolu la ko bañal moo tax mu naan ko hee yow xam nga ne foo jële mbir foo jële mbir boo amee cinquante euros jël dix yi joxe ko da ngaa yokk wala da ngaa wàññi waaye saa yi waxi caaxaan yooyu alors que moom mooy caaxaan tamit waaw xam moo leen loolu wàññikul mais barke da borom bi def ndax la nga joxe ngir moom loolu moom da koy nëbb xam na ne am na de mais la koy nëbb di wax ak yow borom xel yu gàtt yi kon maa na sax wàññiwul sadaqatun sarax min maal ci alal wa ma zaada allahu te borom bi yokkul abdan benn ab jaam bi afwin illaa izza jaam boo xamante ne ci jéggaleen saa bu jéggalee borom bi da koy gën a yëkkati waaw lii lépp day wane ne kon moo gën mooy moo gën wa ma tawaada ahadun lillah te kenn wàccewul boppam ngir yàlla illaa rafa'ahu allah lu dul borom bi tabaaraka wa taala dina ko yëkkati loolu gisoon nañ ko ci Riyaad bi léegi te gisoon nañ tamit li nga xamante ne moom aaya biñ doon wax sànq ci suuratu nahl bi mooy na qadtum fa'aqibu misli ma uqidtum bihi wa la in sabartum la huwa xayrun lis-saabiriin wasbir wa ma sabruka illaa billah voilà mu ne woon buñ leen buñ leen defee lu metti ngeen dem bay fayu na ngeen ah na ngeen fayu lu toll ni ñu leen def waaye wala in sabartum bu ngeen muñee de la huwa xayrun lis-saabiriin moo gën ngir ñuy muñ waaw wasbir mu ne yow yeneen saasam kanta yow man sa borom li ma lay digal mooy yow deel muñ mooy jëlal fi daraja gën a kawe ci mbir yi wa ma sabruka illaa billah ak muñ nekk lu dul di jaare ci yàlla borom bi lay dimbali ngir nga mën a muñ wala tahzan alayhim bul jàq nag ci gaay yi seen situation wala taku bul nekk fii dayxin ko faaru Quraysh yi mimma yamkurun ci pexe yi nee na dañoo bëgg a fay sama diine ji inna allaha yëgal leen ne borom bi ma alladina taqaw mu ànd ak ñi nga xam ne ñoo koy teet waaw di sóoraale borom bi ci seen lépp di nangoo tënk seen bopp tay ndigalam tay sori ay tereem te yàlla tax walladina te ñooy ñooy ñi nga xam ne hum ñoom muhsinuna ni ñu xamee ne seen borom loola seen dañoo nekk ñoo xam ne ci rafetal dong lañu ñu nekk kon hadith bi loolu la kon nag al imaamu Nawawi mu daal di ciy teg ne waalam xamal anna sibaabal muslimi bi ghayri haqqin xaraamun mu ne xamal ne ba léegi ci li muy wax lii bi mu waxee lee ba pare mooy di ŋàññu buy ab jullit bi ghayri haqq ci loo xam ne tegoo ko ci benn amul aq xaraam loolu dafa xaraam kama qaala kéem ni nga xam ne moom la wax sallallahu alayhi wa sallam yonente bi salawatullahi wa salaamu alayhi ne sibaabul muslimi fusuuq wa qitaaluhu kooku mooy xadis bi ñu gisoon eh, eh, rek moom nekk nii moom lay waxaat nii voilà ne ñun moom daal nañ koy gis moom lañ njëkk gis ci buntu bi hadith mille cinq cent cinquante-neuf hadith Seydina wa mawlana anhu wa arda mu ne loolu day wane ne dafa xaram wala yajuzu daganul wa yellut lil masbubi ki nga xam ne moom lañu ŋaññ an yantasira illaa bi misli ma buy fayu na fayu lu mel ni li nga xam ne noonu lañ ko ŋàññi de maalam yakun kadiban fekk nekkul waa ji liñ ko waxal ak duur la ak nar la aw xalfan wala boog da koo jam ci loo xamante ne par exemple euh, ne ko yow aw aw sabban li aslaaf wala muy nekk ñëw fekk ko mu toog mu daal di ŋàññ ay maamam waaw sa maam yu yiis yi walla iyaadu billaah loolu mooy aslaaf yi ban li aslaat aw xasfan wala mu ne ko doomu njaaloo bi wala non yow njaalookat bi yow mi nga xam ne doo téye sa tuba yi waaw góor ñëpp xam nañ la benn faamu am ni wax ko mbokku faamam waaw amul ku xam na li nga woddoo wal iyaazu billaah gaa yi naaw la nañ ko fekk loolu xam nga loolu jam na ko mooy ci njaalookat la waaw loolu la naan aw xalfan aw kadiban wala mu naral ko ne ko yow mi nga xamante ne lu waay teg seen nga nga sàcc ko alors que li wax du dëgg léegi nag mu ne loolu nag bul répliquer noonu de boo xamee ne moom du sàcc waroo ko wax ne moom itam ne ko yow yow tamit sàcckat bi wala yow mi nga xam ne yow it noonu sa sa sër boo ko takk waaw yow itam ñëpp xam nañ la déedéet mu ne loolu nag amoo droit di ko wax parce que loolu ak kàcc la moom lim la waxal kàcc la moom du dëgg ci moom kon waroo ko wax loolu waaw maalam yakun kadiban teg man ngaa wax waa li mu la wax li muy wax du ay voilà aw qadfan wala jam comme loolu tuumaal lañ leen njaalookat ga aw sabban li aslaafi wala boog muy nekk koo xam ne day ŋaññ say waajur yu génn àddinaak wala say maam waaw loolu yow bul def tamit di ŋaññ ay waajuram ak ay maamam parce que wax na la déedéet voilà mu ne famin suwaril mubah an yantasira bi ya zalim mu ne bokk na ci melo yi nga xam ne yooyu mooy yi dagan nit ki buñ ko ŋaññee mu fay mooy mu ne waa ji yaa zalim yow tooñkat bi nga doon waa ji ñëw ne ko yow njaalookat bi mu ne ko ah waaye sëñ yow yow yow tooñkat nga rek yow yow yow sëñ bi yow tooñkat nga wala yow ndaw si yow sëñ si tooñkat nga ah aw wala mu ne yaa ahmaq yow bii nga xamante ne nii ahmaq nga ahmaq mooy boo xam ne bon bopp bi daa defee fees voilà yaa ahmaq yooyu mën na koo wax waaw mooy lan parce que loolu dëgg la mooy que yow bu sa xel euh, matoon dëgg-dëgg doo ñëw fekk nit doo sa mbokk jullit ci biir da koy toroxale nii kon nag am na lu def sam xol aw yaa jaafi yow mi nga xam ne sa biir moom dese naa mat quoi voilà voilà mu ne aw nax wa dalik wala yu mel nii li annahu ndax la yakaadu ahadun xawla kenn yan fakk muy deñ deñ min hadhihi al awsaf sett yi nii koo jaar nit léeg-léeg mu tooñ kon bu nekk yow tooñkat bi ah it loolu kon dëgg la ci moom yaa ahmaq mooy xel mu mag dëgg-dëgg bari na ñoo xam ne manuñu ko amuñu ko waaw kon loolu mu ne yu mel nii mën naa nekk min hadhihi euh, mu ne xaalu mu ne borom xam-xam yi nee na wa idha intasara al istawfa zalamat mu ne bu dee nag ki nga xam ne dañ koo ŋàññ dafa fayu ah matal na nag tooñ diñ ko toonoon wa bari al awwal min haqqi léegi nag ki ko njëkkoon a ŋaññi comme que waa ji répliqué na moom léegi set na ci tooñ nga mu njëkkoon a tooñ xaq ba mu ko yoraloon wa baqiya alayhi mooy lan moom dañ àq ba waaye wa baqiya alayhi ismul ibtidaa waaye nag bàkkaaru tàmbalee wax lu ñaaw loolu day des ci moom mi tàmbali wax aw wala boog al ismul mustahaq lillahi taala wala bàkkaar bi nga xam ne moom la yelloo ca kanamu boroomam tabaraka wa taala waqiila mu ne am na nag ci boroom xam-xam yi ñu ne yartafi'u anhu jami'ul ismi li binenti saari mi ñu ne non bàkkaar yëpp day day rot day wadd day day ci moom bu dee ne waa ji dafa fayu voilà bu dee ne waa ji dafa fayu euh, euh, bu fayoo moom jeex na quoi voilà moom bu fayoo mooy que njëkkewul loolu lépp wàcc na ci moom bàkkaar ba yëpp day deñ kon nag wayakunu bu boobaa mu nekk maanaa maanaawu alal baadi i nekk na ci kaw ki nga xam ne moo tàmbali ay alayhi law moom kon lii nekk ci kawam mooy la mooy parce que dane al mutasabaani maa qaala fa'ala al mazlum mu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñàññante ñoom day nekk ci seen kaw lépp loo xam ne moom lañ wax waaw lépp lu ñu waxante rek day këpp ci seen day day nekk ci kaw faalal baadi yi ci kaw ki njëkkanti illaa ba mu des an yaatadi wala an yaatadi al maqdum ki nga xam ne moom moom lañ tooñoon nag ñëw de dépassé les bornes ci fayu yu muy fayu loolu ñu ne kon bu boobaa mooy ki nga xam ne moo tàmbali day nekk ci kawam ŋaññ al lawmu waaw yebbi geeg was damma ŋaññ bi wal lal ism waaye day bàkkaar bu waaj a fayoo léegi mu des nag ñaññi ngay des ci kaw bàkkaar bi day rof ñu des nag waaw yow nag waroo woon a tàmbali mooy loolu moom moom la ñuy ñaññ après na ko nag waaw yow lii lépp yow la quoi lan ko di wàcceel kaamil seen baay wala seen ndey wala seen maam wala yooyu nga ñëw probé ko naan maa ko <laughs> waaw maa ko ñëw wax ko lu ñaaw ngir mu répliquer ba ñëpp di leen àtte boobu même bu waaj bu fayoo liñ ko wax après nit ñi nag yow la dañ naan yow la parce que yow lu taxoon nga ñëw di ko jëkk quoi voilà wallahu taala alam kon hadith baa ngi noonu euh, moom la al imam wal hafiz an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di indi kon mooy lëkkaaleem ak suñu buntu mooy de wane ne loolu dafa xaraam parce que boo fi tàmbalee ñaañ nit kooku bu bu la fayoo bu fayoo ci règle yi imaamu nooy wax ni ñu ko tënke yow de toute façon lépp lu ngeen waxante ci sa kaw yow mi njëkkante woon faalal baadi ci yow lay toog lay lay lay lay këpp waaw waaw te loolu di këpp ci yow mën na laa alak nag parce que àqu jàmbur la waaw te xaq yooyu dafa nekk loo xamante ne nii ah nit ñi dañ koy fay de naaw te nag jullit wa fexe na war na fexe buy génn àddina mu génn àddina wu wa salimul qalb waaw ab xolam sell ci ñëpp waaye tamit moom xolu sol nit ñi sell ci moom mooy amul dara loo xam ne moom la leen def luñ koy jàppe voilà lool war na koo moytandiku di def ay provocation yoo xamante ne bëgg ay kese nekk ko ay wallahu wal iyaazu billah loolu baax waaw ñëw fekk waa ji toog walla nga ñëw provoqué ko waaye nga ne xam nga ne dak gaaw a wu dafa gaaw a ay jikkoom ñëw nag cokkaas ko mu daal di kii léegi loolu lépp lu ngeen ko waxante fekk waa ji dépassé wul borm bornes yow mi tàmbali woon ci sa kaw lay këpp